an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyaadu s-Saalihiin min kalaami sayyidil mursaliin ala nabiyyinaa wa alayhim afdalu s-salaati wa s-salaam fil baabil xaamis ashar baabun fil muhaafazati alal a'maal kon insha allahu taala ci jotaay yi ñu génn walillahi alhamdu wal minna jeexaloon nañ buntu bi nga xam ne moo doon fukkeelu buntu ak ñeent di chapitre numéro quinze ci garab gi di garab googe nga xam ne ci toolu nit ñi sell ñi ja'alana allahu minhum wa radiyallahu anhum bi lu al imam doon présenté muy ci jublu ci jaamu yàlla yi loo xamante ne nii euh, day diggu doomu du nekk ak lu waaye du nekk ak ëppal tamit jeexaloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna comme niñ ko digge woon tey ñu war a gis bunt bu beex bu bees muy buntu chapitre quinze bunt bi nga xam ne ci téere bi riyaadu saalihiin radiyallahu anhum mooy fukkeel bi ak juróom mu ne baabun buntu fil mu ala al a'maal bunt bi fi di wax fil muhaafadati ci wattu alal a'maali ci jëf yi waaw mooy jëf yu baax yi ngay wattu nag waaw mu nekk loo xamante ne nii eh, day niroo bunt bii ñëw après moom ndax boobu baabun fil amri bil muhaafadati ala sunnati wa adaabiha lii mbëmbëstal la ci garab googee garab gii ngay njëkk a jot mais dafa am beneen garab bu ne ci gannaaw bu ko gën yaatu <laughs> waaw bu koy wala bu koy gine yaatal voilà <laughs> mooy fil muhaafadati di wattu ala al a'maali ci jëf yi waaw mooy jëf yi nga xamante ne nii mooy jëf yu sell yi ah ñu koy wattu nag nekk koo xamante ne dañ koy jàpp di wat di sàmmonteeg moom di ko def te yàlla tax mu bañ a nekk loo xam ne daal da lay dikkal boo tàmbalee heure bu la neex nga bane ah garaawatul quoi te loolu bunt bi nga xam ne moom lañ génn yonent bi alayhi salaatu salaam wàllu wi ci garab googee nga xam ne waxoon nañ la ñaari mbir ñoo ko composé muy alquran ak sunna gisoon nañ bi nga xam ne xadis biñ ci njëkkoon a gis muy xadis sayyidatu Aisha bi xadis wax nañu loolu alaykum bima tutiquun fa wallahi la yamallu llahu hatta tamallu waaw ah, maa ngi leen di dénk li nga xam ne ci jëf yi lu ngeen attan ndax maa ngi wàcc yàlla man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kenn borom bi du di leen fay fekk yéen toqiwu ngeen bàyyi jaamu yàlla waaw kon nag di wattu jaamu yàlla joojee nekk loo xam ne danga ciy sax ba moo tax yonent bi alayhi salaatu salaam digaloon ñu ñuy jàpp ci li nga xam ne moom lañ attan moo mooy li nga xam ne dinañ ci mën a sax waaw léegi nag kon di wattu jaamu yàlla joo jële ci jëf yu jëf yu yiw yi ah, baabun buntu fil muhaafazati lii mooy garab gi ñuy gis tey ci tool bi insha allahu taala bala ñu jàll euh, bi ñuy gis ci wàllu alquran bi doon wax na euh, sikkaru alquran bi gën euh, insha allah te saxaaba yu bari doon ko def mooy xaaj alquran bi eh, juróom-ñaari yoon juróom-ñaari fan fan bu nekk nga am loo ci jàng loolu eh, bi jataay bi jeexee après dañ noon bu ja bu bi ciy teguwaat dinañ wax nan la ko saxaaba yi radiyallahu anhum doon defee mais suñu xel ci génn waaw ay ci suba <laughs> la ci suñu xel dem ñu ne i <laughs> waaw bañ waxee loolu yàgg na waaye defuñu ko mbir mi lenn la mooy lu yobbu la insha allah mooy nii lañ ko doon xaaji ñoom alquran bi bés bu njëkk bi hmm, juróom-ñaari fan nga xam ne juróom-ñaari fan yu nekk mu wàcce nga wàcce alquran nga jàng alquran ba mu jeex waaye na fekk loo xam ne yow comme rek la hadis bi ñu jóge léegi alaykum min al a'mali ma bu dee yow manoo loolu mooy ne seetal beneen loo xam ne yow même bu dee benn page la par bis ci alquran bi yow doy lool loolu waaw waaw doy lool loolu moo gën nga bañ def dara waaye ki nga xam ne nag man na def te lii saxaaba yi radiyallahu anhum li ëpp doon def ndax wax nañ la ñeneen ñi leneen li ñuy def mais li ëpp doon def mooy lii def ko juróom-ñaari fan alhamdulilah te loolu ni mu doon demee mooy boo génnee faatiha bi mooy baqara ngay jóge di wàcc ñetti saar ngay teg waaw xoola dama lay expliquer procédure bi ba pare mooy boo génnee faatiha doo ko boole ci li ngay compter da ngay compter ñetti saar trois saar un deux trois loolu ngay jàng par bés loolu ngay jàng bés bu njëkk bi ah bés bi ci tegu nga yokk cinq saar mooy lu pair la lu lu impair ngay yokk xam nga trois nga jóge mooy fatiha bi da nga koy tegee ndax boo ko compter fatiha bi day nekk saar mais boo tegee fatiha bi ne trois saar ngay njëkk a compter bés bu njëkk bi trois sourates plus fatiha bi ñoom ngay jàng premier jour mooy ñett bés bi ci tegu nga yokkaat li ci tegu mooy li li liy tax lim bi nga jóge muy trois nekk impair mooy boo nee quatre loolu pair la lii tax mu impair da nga ciy yokkaat cinq voilà léegi cinq saar ngay yokkaat mooy ñaareelu fan bi cinq saar ngay yokk ngay jàng yu bees fan bi ci tegu bi ñetteelu fan bi boo jógee cinq ban chiffre mooy teguwaat bu impair nga ne six sept sept ma ne waaw sept saar ngay yokk troisième bés ñetteelu fan bi nga yokk sept saar waaw léegi boo jógee sept pour quatrième ñu dem ci quatrième boo jógee sept ban chiffre mooy tax mu mu mu tóol du tóol mu mu tóol bo mooy hein sept huit kon neuf saar ngay ngay jàng yu bees muy quatrième jour cinquième jour après neuf ban chiffre impair moo ci tegu neuf dix onze onze nga yokk onze saar waaw yaa ngi cinquième jour onze saar sixième jour nga yokk après onze lu ci tegu treize onze douze treize sixième jour nga yokk treize saar ngay jàng léegi nag boo jógee ci foofu septième jour bi nag nga jàng li ci tegu gis nga kon mooy mbir mi mooy chiffre impair rek boo jógee un un da nga koy teg ne du ci bokk yow trois ngay commencer waaw mooy Fatiha bi da nga koy teg ne jël trois saar hein mooy bés bu njëkk ñetti saar bés bi ci tegu di ñaareelu bés bi juróomi saar ndax juróom moo tegu ñett juróoma ci tegu ci loo xam ne du lu tóol la ci booy booy compter boo déggee foofu ñetteelu fan bi nga yokk sept saar ndax sept juróom-ñaar mooy li tóol ginnaaw ginnaaw juróom boo jógee foofu ñeenteelu fan bi ginnaaw juróom-ñaar lan moo ci tegu neuf mooy juróom-ñeent ah juróom-ñeent léegi juróom juróomeelu fan bi nga yokk neuf lu ci tegu onze mooy fukk ak benn nga nga jàng fukk ak benn saar léegi juróom-benneelu fan bi onze lan moo ci tegu lu tóol nga ne ah fukk ak benn fukk ak ñaar fukk ak ñett nga yokk fukk ak ñetti saar. léegi nag li ci des euh, juróom-ñaareelu fan bi nga jàngale des ci alxuraan bi ba naas lii la woon léegi nag boo ñëwee ci suuraat yi nan la demee mooy kon dañuy teg faatiha premier jour faatiha da nga koy teg nii mooy da koy jàng mais doo ko boole ci compte bi nga compte ñetti saar nga ne suuratu baqara suuratu ali imran suuratu nisaa yi voilà kon suuratu nisaa yi ngay yem mooy da koy jàng bam jeex inclus première mooy nooy commencer da ngay commencer fatiha baqara ali imran nisaa loolu mooy premier jour loo ngay jàng waaw ñaareelu fan bi ci tegu mooy ñaata la wax ngay yokk cinq parce que bu njëkk bi trois saar la woon boo tegee fatiha bi nee léegi nga war a yokk cinq muy maida an'am araf lanfaal tawba cinq ngo kon mooy ñaareelu fan bi maa i da ngay jàng ba tawba inclus mooy da ko ciy boole jàng tawba ba mu jeex waaw commencé maa i da ñaareelu fan bi suuratul maa i ba suuratul tawba na mu jeex ñetteelu fan bi nga war a yokk ñaata ñaata nga yokk ni cinq kon ñetteelu fan bi sept la waaw sept saar konteel yunusu Hud yusuf alayhimu salaatu wassalaam ar-Ra'd ibrahim alayhi Hijr ak an nga am juróom-ñaari saar set saar kon ñetteelu fan bi yow suuratu yunus suuratu hud suuratu yusuf suuratu ra'd suuratu ibrahim suuratu al suuratu nahl alayhimu salaatu wa salaam loo ngay jàng muy set saar juróom-ñaari saar léegi ñetteelu fan ñetteelu fan lan lañ wax ñaata nga yokk foofu fiñ jóge set kon beneen bi neuf ngay yokk nga ne Israaïl Kahf Maryam Taaha al anbiyaa hajj mu'minuun nuur furqaan alayhimu salaatu wa salaam ñoom ñëpp juróom-ñeenti saar yi ñoom ngay jàng lan ci ñeenteelu fan bi al Israa'iil al Kahf Maryam Taaha al anbiyaa al hajj al mu'minuun nuur ak furqaan waaw léegi nag di ci tegu muy juróomeelu fan bi looy yokk neuf nga yokkoon kon da ngay yokk onze ah onze léegi onze bi nga ñëw war yokk onze boobu onze saar yi nu muy demee nii lay demee mooy shu'ara an-naml qasas ankabut ruum luqman sajda al ahzab saba fatir ak yaasiin ma waxaat ko ash-shu'ara yi an-naml al-qasas al-ankabut ruum ar-ruum luqman sajda al-ahzab saba fatir ak yaasiin muy onze saar hein muy juróomeelu fan bi cinquième jour sixième jour bi ci onze nga nga jóge kon treize nga jóge ba lu tóol lañuy ñuy ut muy as-saafat sad az-zumar ghafir fussilat shura az-zuhruf ad-dukhan al-jasiya al-ahqaf muhammad suratul fath suratul hujurat alayhi salatu wassalam nga am treize saar waaw suratu safat sad az-zumar ghafir fussilat shura az-zuhruf az-zukhruf ad-dukhan al-jathiya al-ahqaf sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam al-fath ak al-hujurat treize saar loolu mooy juróom benneelu fan bi sixième fan bi léegi nag fan bi ci def bu mujj bi boobu nga commencé qaaf ba naas suratu qaaf wal qur'aanil majiid ba naas lii mooy nii la ko saxaaba yi radiyallahu anhum doon defe gis nga ni mu ko ni mu ko mooy yow boo génnee un texte eh, trois saar un bi ngay génne mooy faate nga compter trois saar cinq saar cinq un trois saar cinq saar sept saar neuf saar onze saar treize saar jeex na li ci def nga mottalee ko juróom benneelu fan bi juróom <laughs> ñaareelu fan bi muy de xaaf loolu lañ fàtte woon ci jataa yéele ñu génn walillahi alhamdu wal yaa fay kon nag mbir maa ngi noonu képp koo xam ne man nga koo def sax ci walillahi alhamdu wal minna boo ko manul seetal neneen am na ñeneen ñoo xam ne ñaari weer lañ doon wàcce wala ndax bu dee ñëw nga ba kii nga ne man daal weeru koor wu ne dinaa ci wàcce kaamil waaw loolu it baax na ci at mi waaw moo gën zéro moo gën dara ah waaw bu ko kenn xeebal kon mu ngi noon ndax iklafu min al laa yamallu hatta tamallu léegi nag ñu ñëwaat kon ci suñu fii nga xam ne fi la ñu ne tey walillahil hamdu wal minna kon baabun bunt fil muhaafazati di wattu ala al a'maali ci jëf yu baax yi waaw di ko wattu saa su ne te lool li koy may mooy nga toggoo ci loo attan mu ne qaala allahu taala léegi garab gii ci tool bi comme garabu tool bi yëpp rek ak tool bi yëpp mooy baynal qur'aan wa sunna la ñoom seen matière li leen formé ah garab bi mooy alqur'aan ak sunna léegi nag mu lay mosal lenn ci alqur'aan ji lenn ci garab gi li ko formé di alqur'aan après mu duggal la ci ay xadiis mu ne qaala allahu taala mu ne boroom bi nga xam ne moo kawite yéegu de nee na alam ya'ni lilladina amanu an taxsha'a qulubuhum li dikrillah an taxsha'a qulubuhum li dikrillah wa ma nazala min alhaqqi wa la yakunu kalladina utul kitaab wala yakunu kalladina utul kitaaba min qablu fataala alayhimul amadu fataala alayhimul amadu faqasat quluubuhum kon suuratul Hadiid al imaam mu ne alam ya'ni waay waay ndax jotul ndax il n'est pas temps waay ndax waay jotul waay suñu waroon a yóbbee waaye alam yaa nii waaye daal jotul lillazina amanu ñeel ñi nga xamante ne ni ñoo gëm seen borom dëgg-dëgg am taxsha waay waay muy toroxlu waay waay muy toroxlu qulubuhum seen xol yi ndax jotul seen xol yi di toroxlu nag ah seen borom li zikrillahi ngir lan ndax tudd yàlla waaw bu ñu tuddee yàlla est jotul. bu ñu déggatee ñuy tudd yàlla seen xol yi torox torox lu ngir yàlla torox lu ngir yàlla wa ma nazala min waaye ak li nga xamante ne moom lañu wàcc ci dëgg muy al quraan waay waay wala yakunu tangal la waay yàlla na bu ñu bokk te bu ñu bokk de ñoom woy ngëm yàlla yi kalladina utul kitaaba comme ñi nga xam ne dama leen a joxoon téere lu leen jiitu woon min al yahuudi waaye waaye ñooñ nan lañ meloon borom bi tabaaraka wa mu ne ñoom de dama leen a joxoon téere min qablu li leen jiitoon yéen way ngëm yàlla yi waaye nag fa taala alayhimul amad gis nga àpp bi daal di gudd ci ñoom waaw mooy ba fi seen yonent yi newee ñëgëwoon fexewoon nañu nekk ca lay seen yonent yi newoon waaye ba yonent ba wonee gannaaw ñoom ñu des la ah min al yahudi wan nasara gis nga yahudi nu ñuy gën a sori rek di gën a bàyyi diine ndax lan àpp bañ bàyyi ba seen yonent bañ bàyyi ba bañ gisatul seen yonent ak léegi dafa yàgg waaw fa qasat alayhimul amad waaw léegi nag lu xew fa qasat qulubuhum seen xol yi daal di wowu ndax doxewuñ la nga xam ne moom la leen boroom bi wàcce woon jox naa leen téere waaye dig ba àpp ba ñu gis ne daa sori quoi ñu topp leneen bàyyi la leen borom ba digoon waaye la leen borom ba doon dig gëmatuñ ci dara waaw ndax jàpp nañ ne non loolu loolu bu waroon nekk nekk na ba léegi quoi. oh waaw non ñun yàgg nañ ñoo ay yawmal qiyaam yi boobu ba léegi gisuñu dara xanaa yawmal qiyaam moom bu doon am na ba léegi xanaa nag waaw xamuñu dara fa qasat qulubuhum seen xol yi daal di wow aaya ma nag imaam la ci indi mais war na ginnaaw guddi lii suñu boroom ne ne wa kathirun minhum fasiqun li ëpp ci ñoom nag ay génn topp lañu waaw loolu suuratul hadiid kon loolu la ñii lan moo leen dal lan mooy lëkkaale lii ak buntu bii mu ko ëndi di wattu jaamu yàlla yi mooy jaamu yàlla ya leen seen yonent ya tegoon leer gam leen indiloon xeet yii nii te jiitu woon ñu dañ koo far ba délaissé teg fee lu tax parce àpp ba nga xamante ne nii moom la leen seen yonent ya doon dig nee nañ daf dañoo jàpp ne dafa sori ko benn dafa sori ci gëmatuñu ne loolu sax am na comme yahuud yi dañoo jàpp ne fii mu ne ay yawmal qiyaam yi amatula waaw ay terre promise yi yaay jàdd naa jooyu yëpp terre promise gii la Palestine gii la nga xam ne moom lañuy nangu jàpp ne mooy seen lépp moo tax ñoo la gën a ragal dee waaw wala fa qasat qulubuhum fa taala alayhim al amad mooy euh, dëxël ba daal di daal di sori seen digganteeg seen yonente ya waaw lu ñuy gën a sori di gën a bàyyi njàngale ma nga xam ne moom la leen seen yonent yee joxoon te kat borom bi da leen ko joxoon ngir ñu koy doxal ngir ñu koy doxal di ko dund doy buñ ko jëfee ba pare di ko wasaare di ko xamal nit ñi waaye defuñ ci dara waaw defuñu ci lenn lañ ci deful kon nag mu ngi noonu ah aaya bu doy waar la aaya bi ku mel ni euh, mufassiruna yi dañ naan ku mel ni sayyidina al-Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayhi wa radiya anhu boroom xam-xamu salaf yu baa bu bu bu siiwta am ah nitu yàlla bu mag sax ay xadiisam mu ngi ci sahih imaamu muslim rahmatullahi alayhi al-Fudayl ibn Iyaad ñu ah, ah, ah, ne lii moo tax mu tuub parce que ama ab agresseur la woon bu mag doon kar nit ñi ah doon kar nit ñi di leen agressé ba benn guddi daal am ñoo xam ne dañ doon tukki waaye bi guddi giy jot fekk moom mu ngi waajal opération ngir kar nit ñi ci guddi gi mu dégg ñenn ñu naan nañ leen gaaw am fu ñu làqatu ji balaa yée mu ngi commencé lëndëm balaa al-Fudayl di ñu di ñu di ñu kar am ñu ne looloo tax muy mu mu mu mu kii quoi mu ne la man ndekki nii laa mel ci réew mi ba nit ñi dañ may bañ sama mbon ak di ko moytoo tax ñuy fitnaal seen bopp ngir gaaw ngir am fuñ làqatu ji balaa guddee jot ndax man lool benn wax la am ñeneen ñu ne euh, moom li taxoon mu kii mooy da daa ñëw daa amoon ni doon waaj a agressé ci ay comme ñooñu rek ay voyageurs la ñu woon bi mu ñëwee ba leen di agg war a agressé daa am kum dégg muy naafile ci guddi gi waa fiñ taw ko fiñ fiñ ñëwoon fiñ kante woon <laughs> di jàng saar bii nag. aksi fii alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha qulubuhum an takhsha qulubuhum li dhikrillahi wa ma nazala mina al-haqqi wa la yakunu kalladhina utul kitaba ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم wa kasiirun minhum faasiquun wallahi qad aana li Fudayl an yatuuba ila Allah waat naa ci yàlla ne doy na jot na ndax alam yani waay waay ndax ndax ndax ndax jotul ngir ñi gëm yàlla yàlla bi néewam leen jëm ay waxam ñu ngir wax yàlla yi bopp ak buñ déggee nii tudd booy borom ni ne moom lañ jëm ak laayaam ñi mu wàcc ci di dëgg ah mu ne ah, jot na ci la tuube nekk ki mu doon kon nag mu ngi noonu kon lëkkaale bi mooy ñii nii lan moo leen alal mooy lu baax la leen seen yonent yi bàyyee woon wattuwuñu ko lam yuhaafizu alayha wattuwuñu ko de waaw kon nag baabun fil muhaafazati ala al a'maal léegi nag moo wax suuratul hadiid hadiid le faire aaya 27 mu ne wa qaala ta'aala ah mu ne mu wax ba léegi ba léegi suuratul Hadiid non aay bi biñ jóge aay seize loon aay vingt-sept bi moom lañu war a jàng ni mu ne wa qaffayna bi Iisa ibn Maryam wa aataynaahu al-Injiil wa ja'alna fi quluubi allaziina ittaba'uuhu ra'fatan wa rahmatan wa rahbaaniyatan ibtada'uuhaa wa rahbaaniyatan ibtada'uuhaa maa katabnaahaa alayhim illaa ibtighaa'a ridwaanillaahi famaa ra'awhaa haqqa ri'aayatihaa suñu waroon moo kon al-imaam an-Nawawi mu ne wa qaala ta'aalaa ba léegi ci garabu ah di wattu ci jaamu yàlla yi tee ko ta bañ di ko délaissé di ko sàggane mu ne wa qaala doona taala borom bi nga xam ne moo kawe te yéegut wa qafaynaa bi Iisa ibn Maryam mu ne wa qafaynaa ba léegi ci lancé aaya yi ñu woon la doon wax ba léegi ci suuratul Hadiid la ah, aaya vingt bi mu ne wa qafaynaa gis nga gaa yi nga xamante ne nii ñooy waa banu Israa'iil ñii ah bi nga xamante ne nii ci laa leen yónnee ay yonent ci leen yónnee ay yonent ñu daldi weddi nekkoon nañ ci waaye gis nañ nañ ci nekkoon ak a metti woon ak Seydina même Seydina Muusa alayhi salaam bu muy dund ak ñoom mbir yi taroon na de waaw dëgëru bopp bu nekk daanaka euh, jànkoonte na ko gaa yi <laughs> waaw léegi nag bi nga xamante ne euh, bii mu ngi wax sax suuratu kii wu ñu tudd ay Seydina Nuux wa laqad arsalnaa Nuuhan ndax loolu la ko tàmm wa laqad arsalnaa Nuuhan wa Ibraahiima wa ja'alnaa fii zurriyyatihimaa an-nubuwwata wal kitaab wa minhum muhtadin wa kathiirun minhum faasiquun thumma qaffayna alaa aathaarihim bi rusulinaa wa qaffayna bi Iisaa ibn Maryam voilà mu ne wala qad dëgg-dëgg arsalnaa yónni woon nañu nuuxan yonent bañ naan Seydina Nuux wa Ibraahiima ak Seydina Ibrahima wa ja'alnaa ñu def fii durriyatihimaa ci seen ñaari njaboot ya an-nubuwwata def fa prophétie ñu bari laa tànn ci ñoom def leen ay yonent wal kitaaba waaye jox leen yonent même ñi ko doonu ngir ñu ci jariñoo wal kitaaba téere bu leen di niital di leen leeral ñuy xam li ma li may xaar ci ñoom. famino mu ne am na nag ci ñoom muhtadin ñoo xam ne gindeeku nañ de ñoom moom gindeeku nañu nangu nañoo jàppal nu bu wageeg téere bi euh, muy guidance ba topp ci ba gindeeku waaye wa kasiirum minhum faasiqun li ëpp ci ñoom ay génn topp lañ summa ginnaaw qaffayna mu indi seen gannaaw ala asaarin ci seeni trace seeni jeexital bi rusulina ci suñu yeneen yonent yi ñëw ginnaaw Seydina Nuux ak Seydina Ibrahim alayhimu salaatu wassalaam ci ay yonent yu bari yam waxoon tatra ñu ñëw rek wa qattayna ñu daal di indi ca gannaaw mel ni lay ñëw ca doq ga ca gannaaw bi isa ibn maryam bi isa ibn maryam bi isa di doomu maryam alayhi salaatu wassalaam wa aataynahu al injil ñu jox ko téere ba nga xam ne mooy linjiil wa ja'alnaa ñu def fii quluubi alladhiina ittaba'uuhu ca xolu ña nga xam ne ñoo ko topp rafatan ak ñeewant wa rahmatan ak yërmande gu borom bi def ñu amal soppal te ko amal ku nekk yërëm sa moroom ku nekk amul ñeewante ngir sa woroom waaye borom bi defal leen ak yërmande gu tukke ci moom moo tax ñu mën a yërmante waaye ñu mën a nekk ñoo xamante ne dañu du envers leur leur leur leur prochain waaye defal leen yërmande war rahbaani yow kantaal yi nag rahbaani yi gi nga xam ne mooy ak prêtre ak prêtrisme ak labde woog dagg net yu bari ci jaa ci ci xéewalu yàlla yi duñ ko def ak làbbewu yu bari yu leen borom be daganal ñu xaramal ko seen bopp suñu borom nag tànn ne loolu nag ibtada'uha ñoom ñoo ko sos de ma katabnaha alayhim farataalu ma leen ko woon de bindalu ma farataal ko fekkeen kaw de yónni ma benn yonent bu leen ne dee leen dunde ni ngeen di waaw gis nga prêtre yi ni ñuy dundee ci monastère yeeg yooyu yog gaa yi amul du Seydina Isa moo ma sa def loolu kenn ñoomu seen ñoomi neen la loolu ñoom ñoo ko créer seen bopp waaw ne yu bari dañ koy privé xañ ko seen bopp ngir jaamu yàlla ngir jege borom bi waaw ndax noonu lañuy ñuy gën a jege woo borom borom bi ne binduma ko woon ci ñoom de illa ibtigha ridwanillah man binduma ko woon ci ñoom ngir utal leen sama yërmande kese moo tax bégalu ma leen woon yu metti yooyu ci seen kaw te àndul ak ñoom ni ma leen binde loolu benn firi la am ñu ne illa ibtigha ridwanillah mooy noo ñoom ñoo ko créé war war rahbaniya ak prêtrisme ak labbe boo xam ne ibtada'uha ñoom ñoo ko sosoon suñu boroom ne ma katabnaha alayhim man farataalu ma koon te bindu ma koon seen kawa illa ibtigha ridwanillah ña ko joloon def nag ña ko jëkkoon a tàmbali ko dañ ne woon ngërëmu yàlla la ñuy ut waaye bu dee ña ko jëkkoon a def de respecté woon nañ ko ñu ñëw seen gannaaw ne woon dañuy topp seeni gannaaw ci loolee fama rawa haqqa ri'ayatiha ñoom daal di wuñ koy sàmmoonteeg moom mooy almuhafaza ngo yow yaa ne da ngay loo xam ne nee nga rek ci jaamoo sa borom mais respecté wuñu ko moo tax ñenn ñu ne non du ñu ñëw ci seen ginnaaw dëgg la ñu ñëw seen ginnaaw respecté wu ko tàmbali woon sax respecté wuñu ko waaw famaaruha famaaruha haqqa ri'ayatiha ah ñoom daal wuñ ko toppatoo topp sàmmonteeg dëgg-dëgg nañu waroon a sàmmonteeg moom de respecté loolee ah <laughs> defuñu ko moo tax. boroom xam-xam yi rahmatullah ñenn ñu ne lii lay wara ne nit boo fi tegoo benn jaamu yàlla hein le fait nga dem bàyyi ko noonu doon ko def ba ci yàgg nga ba ko loolu ngandum problème la waaw te dinañ gis ci biir xadiis yi ñëw yi muy indi nii bariwuñu waaye dinañ ci gis <laughs> xata waxoon nañ xadiis boobu sax bi yonent bi sallallahu naan Seydina Abdallah ibn Amr yaa Abdallah laa takun misla fulaan kaana yaqumu layla fataraka <laughs> qiyaamal layl ne ko yow Abdallah mu ibn Amr mi ngi gisoon mi mu doon wax naan ko euh, sum <laughs> sum wa aftir euh, wooral ta ngay dog ah waqum wa moom mooy wéy mu ne ko yaa Abdallah yow Abdallah bul mel ni diw de da doon taxaw di julli guddi mu bàyyi ko far mu bal lépp <laughs> am ci war xam-xam ñu ne kon lii day wane danger wu lool. mooy nga def engagement ak sa borom ci benn jaamu yàlla ba pare boo xam ne farataalu ko ci yow de waaye yow yaa ko jël sa diggante sa borom di ko def nga dem ba ci biir ne mooy bon man daal defatuma wala nga bàyyi problème bii moo ci am waaw famaa ra'awhaa haqqa ri'aayatihaa waaw léegi nag bon al imam lii rek la ci indi mais aay bi ginnaa gudd loolu ndax suñu boroom dane fa aatayna alladhiina aamanuu minhum ajrahum wa kathiirun minhum faasiquun fa aatay naa ñu jox alladina amanu ña nga xam ne ñoo gëmoon ci ñoom mooy ña matal mbir ma ci ci firi bi ajrahum seenu pay wa kasiirum waaye lu ëpp ci ñoom faasiqun ay génn topp lañ am ñeneen ñu ne non non bi tekkiwul lool de mu ko déedéet wa ruhbaaniyatan ibtada'uuhaa maa katabnaahaa alayhim leneen lay wax mooy dëgg la ni nga wax noonu wa ruhbaaniya ak ak prêtrisme ak labbewu boo xam ne xañ seen bopp ne duñu denc jigéen ñi ñoom dañuy nekk ñoo xamante ne duñu masa marié waaw am yu neex yu bari yoo xam ne nañ xañ xañ nañ ko seen bopp ndax dañoo bëgg di jaamu yàlla quoi di wéet bañ di nekk fi nit ñi nekk di sonal seen bopp ci ay mbir nee nañ ngir expier seeni bàkkaar waaye ngir expier waaw waaye ngir lan ngir borom bi ngir am gërëmu yàlla waaw